wan alimamu alhafidu an-Nawawi rahimahullahu taala mu daal di ciy teg alhamdulillah xadis bi nga xamante ne mooy xadis numéro eh, sept cent trente-quatre mu ne waan abi umaamata radiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kaana idhaa rafa'a maa'idatahu qaala alhamdulillahi hamdan kathiiran tayyiban mubaarakan fiihi ghayra makfiyyin walaa mustaghnan anhu rabbanaa <laughs> Allah Allah rawahu al-Bukhari rahimahullahu taala allahu akbar no hadis daal wono waxu yonente bi saa salaam billaahi dañ koy boo ko déggee wallahi waxuma am saa yëgadi de même saa yëgadi sax buñ ko waxee waxu yonente bi saa salaam bu ko iblis fuuy fuuy luwul na xam ne noo wax ji moom c'est pas wax yi may dégg quoi non wax ji bokk la wax yi may dégg quoi parce que dafa am waaw <laughs> Cheikh Abdul Aziz ad-Dabbar radiyallahu anhu ni mu doon xam ne xadiis bu wér ak bu wérut ak boo xam ne sax ci saxiixayni la nekk ak bu ci newul boo xam muttafaqun alayhi la waaw yoo xam da ko doon détecté ndax bi mu ko bi ko bi bi bi mu ko taalibe bi loolu bi mu ko jaaxalee moom mu expliquer ko lool waaw leer la leer façon leer gi bu dee muttafaqun alayhi la leer gi mooy imaamul Buxaari imaamul Muslim ñoo ko bokk solo leer gi day gën a fort allahu akbar mais loolu ku koy gis <laughs> paaboa en tout cas borom bi wuñ ni la guma kiiraay googu instant bi moom waaw dëgg yàlla moom mais ci wàllu seetantal képp képp ak tamit ndax waxu yorent way sasa waxu borom bi waxu yonent bi saa saa seen wax en xol yi lay waxal waaw xol yi lay waxal laata nopp yeeg seen yii allahu akbar ala bi zikrillah tatma'innul qulub ala waawi ala yëgu ngeen ma yëgaleen ala ubbi leen nopp yi kaddu yii dugg ci bi zikrillahi tudd turu yàlla laa wax tatma'innu lay ndale al qulubu xol yi waaw tawoo waxu rasulullah qawlullahi la innahu la qawlu rasulin karim waaw te borom bee ne wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha waaw nee na moom du wax ci ay li ngeen xam hawa seen bànneex yi <laughs> lépp lu wax nekkut lu dul wahyun révélation la boo xam ne déey la boo xam ne man seen borom mag ko déey moom alayhi salaatu wassalaam moo tax waxam du waxu kenn waaw ñun nag àgg na ci bokk na ci mandargay sànku yi nga xam ne bu dara dara raxut raxut dara dara dara muy jënde waxu benn mbindeef déglul ma fii laa wax surtout ñun wolof surtout ñun wolof wax gi ñun la gën a bokk na ci màndargay shaqawa ak biir di soo total boo xam ne dara raxut dara dara raxut waaw bu dara raxut waaw boo xam ne amul du du du du du du du métis waaw moom du métis sax kuttus goo xam ne du métis mooy nga jënde waxu benn ak mbindeef moomu loo ñu wax ne moom la am fa yàlla nga jënde ko waxu yonent bay saa saa yàlla taa nga jënde ko waxu alxuraan waxu yàlla waaw yow waxu mbindeef mooyeen mu dut yonent may saa nga gën a sawar ko waxam allah wal iyaadu billah waxu mbindeef ak lu ñu ko man di tudd lu mu man di am fa yàlla nga wax moom nga jënd alquraanu yàlla kaddu borom bi yow yaa sànk kooku ci boppam wali yu boobu akka bu ma laa jéppi akka mu laa ñéppi <laughs> yonent may saa saam xolli mu doon wax saxaabaa bi njaal bi bu leen bind ci man lu dul laa taktubu anni siwa alquran bu leen jënd bind ci man lu dul alquran ngir danoon bañ jamono yooyu waxum alquran bi wàcc ñu daal jaxase li nga xam ne mooy alquran ji c'est que Seydina Jibril di jox ñu jaxase ko waxam bëggul woon loolu dafa bëggoon ñu détaché ko ba ni mu xamee ne leer na rek léegi nag mu daal di joxe ndigal ñuy bind waaw te moom mooy rasul rabbil alamin alayhi afdalu salaatu wassalaam yow ngay wéradi wéradi lu xaw ma ban ban ban moustique moo ci ci ci ci ci bopp waaw ba jënde wax waxu mbindeef ak ku mandi wala mbindam di ko jënde alquran ak xadiis yu yonent bi alayhi ba muy gisee nit koo xamante ne nii xadiis yi lay toppatoo mbindum sëriñ diw daanaka xamu ci lu bari gars yi mel ne sawaay crime de lèse majesté la def fan la ma ne bu xamul woon sëriñ boobu ba dund ba dee dara la ko dut wàññi maadaama mu ngi ci alxuraan ak sunna ma ne dara la ko dut wàññi laa wax tus xanaa nit ñi nekkuñu di dund di mën a dem firdawsil ala te yow sa sëriñ boobu ngay wax judduwuloon waaw lu walla déet waxal la yow borom nit ñu baax àddina bi daa ma sa denc nit ñu baax ba fi yonent bay saa saam ñëwee ba léegi umma bi amul masuñu am ñu baax yow sa sëriñ ñëw xaw ma kañ nga ne léegi pour nit baax daal nit manula baax ku ko xamul di nga waxoolu am loolu taxawoon nañ ci waaye suy dam na Abbaas naan daw dañoo romb yonent way sa salam ci aj ga mu ne ko eh, ñu ne ñu ne am ab caravane ne waaw mbokki fan mooy ñuy yéenee ñan ñu ne ko yow yaay ñu ñoom ñu ne ko ah ñun de mbooloo lañ ci jullit ñi ne ko mais yow moom duñu laaj sax yow yaay kan bu <laughs> ne leen ah man damay rasulullah man damay daw yàlla allahu akbar ma ne xoolal loolu soit mu nekkoon nëndëm gaa yi xam ko waaye wala mu nekk loo xam ne bëccëg la nii mais ñooñu masuñu koo gis xamuñu ko tay sax te la yu yàllay def hajjatul wadaa la ci bu mu dajeeg ñoom ñooñu dajeeg yonent lay saasaam soit muy bëccëg xamuñu mooy ki nga xam ne manoo nekk jullit a xamoo ko mais xam nii que nii mu ne nekkul ne i yéen man ngeen di laaj may kat yéen dootul dalaalan bayda sànku ngeen sànku kat non mooy parce que xamu xamuñ ne moom que ne kiñ naan Seydina Muhammad waaye Rasulullah sallallahu alayhi wasallam loolu xam nañ ko moom lañ gëm moo tax ñu ñëw fii di aj mais sauf que personne am ñoom gisuñu ko xamuñu ko ba muy sa yegg moom mu ne leen yéenee ñan ñu la ko ñun dañoo julli ñu la ko mais yow yow moom dañu laaj sax yaay kan <laughs> mu ne ah man waa rasulullah neewul yii comme ñu rëy ah mer lu tax ñu leen di demander parce que ñoom foog nañ ne li ñu nekk dañ ko war a bind ci seen jëbi fu ñu jaar ñëpp war a xam ne ah al ustaz ah fadilatu cheikh nangam ak nangam ah c'est l'ingénieur ah c'est le professeur ah non c'est le matheux non ba gars yi buñ ko joxul gëdd boobu mu mer loolu feebar la feebaru xol la wal iyaadu billah waaw kon ku ak ñàkk ak perdition bu dara raxut ginu la màgg nit jënde waxu kuumu man di doon waxu yonent bi alayhi salaatu salaam waaw yéen kay yéen a waroon a soppiwu demin bi ngeen gisee waa di toppatoo alquran ak sunna mais toppatoo wu ko seen seen waxu sëriñ c'est normal loolu mooy li jaadu lu tax ab nit mbindeef sëriñ lu baax baax baax taalibeem yi du ay waxam lañu war a gën a compter que waxu yonent bay saa saa bu boobaa kooku yaru leen kooku da yàq bu dee moo leen ko wax moo leen yare noonu kooku moom mooy yàq na leen yàq na leen waaw yàq na leen defaru leen ne da leen yàq te matul lu mu doon du sox sëriñ wal iyaadu billah kon nag wa an abi umama c'est que <laughs> way wax ji moo rafet waxu yoon rasulullah sallallahu alayhi wasallam lépp rafet billahi alladhi la ilaha illa hu ah, waaw mu ne waan abi umama mu ne seyna abu umama mooy kan al-Bahili radiyallahu ta'ala anhu Sudayy ibn Ajlan eh? abu umama yëpp moo ci gën a siiw abu umama yëpp moo ci gën a siiw waaw ah, bokkul ak abu umama bee tuddoon doon wax eh, eh, dix Euh, non ko Xudayfa la woon benn <laughs> saxaabu bu tudd Xudayfa bokkul ak Ibnul Yaman voilà bi doon wax yonent bay saasaam bi wax des dix signes yi nga xam ne ñooy euh, mandarga yi ñëw fukk yi yi nga xamante ne ñooy ñëw bu saadi geex bu bu bu saadi ñëw voilà léegi yooyu Hudayfa euh, euh, boobu voilà fii Abu Umaama yëpp moo ki ci gëna si mooy waane waan Abi Umaama mu jële ci Abu Umaama al-Baahili la anna an-nabiyya kana yonent bi saa saam kaana nekkoon na waaw nga xam ne yadullu ala ad-dawaami istimraar di tegtale que ne lii da cee saxoon te da doon wëy la ko doon defe ba des loo xam ne day wane ne lii bon kaana bi yu tekkiwul lool voilà fii nag loolu lay tekki mu ne nekkoon na iza rafa'a ma'idatahu bu yëkkati woon ndab lim nga xam ne moom la doon lekke waaw mooy bu lekkee ba pare loolu lay wax qaala da doon wax ne alhamdulillah alhamdu mboolem cant yi lillahi ñel na yàlla hamdan cant goo xam ne kasiiran gu bari tayyiban gu teey mubaarakan gu bari barke mubaarakan gu ñu barkeel fii ca cant googee ghayra makfiyin nekkuñu koo xam ne dañoo doyloo de du loo xam ne dañoo mën a suffisé wu suñu bopp wëlif mbiru yàlla ak xéewal yàlla moo ko wala mustaghnan anhu nekkul loo xam ne ñun dañ cee mën a doyloo mag fi yin en fait lool euh, euh, dinañ ci ñëw xam naa wax yi ci am que dafa dafa bari hein naka la ko boroom xam-xam yi dégg mooy loo xam ne daal mënuñu cee euh, boroom bi tabaaraka wa taala mooy ki nga xam ne ay xéewalam manuñu cee paase tarfatal ayni benn tiers amul benn jaam bu mën moom man man naa paase benn tiers boo xamante ne nii xéewalu yàlla du ma gérer du du ma ko soxla loolu man da nekk ghayr makfiyin wala mustaghnan anhu rabbana waaw tout le temps dañoo nekk yoo xam ne dañooy soxla xéewalu yàlla allahu akbar <laughs> ay waay suñu borom woo nañu la yaw suñu borom tabaraka wa taala mu ne rawahu solo na ko al-Bukhari yu al imam Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari rahimahullahu taala léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce que moom dong ko solo ñu ne non non sëriñam di al imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal borom gi Hanbali Eh, moom solo na ko naka noonu mbokku taalibe moom imaam abu eh, al-Bukhari di al imaam Abu Dawud eh, as-Sijistani ak al imaam at-Tirmidhi ak al imaam Ibnu Maaja ak al imaam ad-Daarimi sëriñu imaam at-Tirmidhi ak imaam Muslim rahmatullahi ala al-jamii al imaam al-Haafiz al-Bukhari rahimahullah annahu kitaabul at'ima baabu maa yaqulu idhaa faragha min ta'aamihi wa ana lan ngay wax bu dee da ngaa noppi ci lekk gi ngay lekk boo lekkee ba pare mu ne haddathana Abu Nu'aym mu nekk ñu nettali ma Abu Nu'aym al-Fadl ibn Dukayn ah Amr ibn Hammad ibn Zuhayr ibn Dirham al-Qurashi at-Taymi at-Talhi Abu Nu'aym al-Kufi rahmatullahi alayhi qaala moom Serigne bii da ko bokk ak ñoom imaamu Ahmad ak ñooñu qaala mu ne hadd Serigne bi la mooy ñoom dañu ne seen Serigne lañ mais am na Serigne yoo xam ne ñoo ko bokk qaala mu ne haddathana Sufyaan mu ne ki ñu nettali mooy Sufyaan te Sufyaan ibn Sa'iid ibn Masruuq as-Sawri as-Sawri ath-Thawri Abu Abdillah al-Kufi rahimahullahu ta'ala mu màgg mi an Thawr moo ko jëlee ci Thawr di Thawr ibn Yazid ibn Ziyad al-Qula'i Abu Khalid al-Himsi ash-Shami rahimahullahu ta'ala an Khalid ibn Ma'dan moo ko jëlee ci Khalid ibn Ma'dan ibn Abi Karib ibn Abi Karib al-Qula'i ash-Shami al-Himsi Abu Abdillah rahimahullahu ta'ala léegi kon Xaalid ibn Ma'dan man Abi Umaama moo ko jëlee ci Abu Umaama di Sudayy ibn Ajlaan ibn Wahb ibn Amr ibn Aamir rahimahullah radiyallahu anhu al-Baahiliyu eh, eh, nga xam ne ci waa Qaysu Aylaan la bokkoon muy saxaaba boo xam ne Himsal la woon mooy dëkk bi waaye naan Homs Homs Homs fële ci Syrie muy Hims muy saxaaba bu siiw la moom Seydina Abu Umaama yàgg nañoo gis ay hadiisam radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kaana idhaa rafa'a maa'idatahu qaala alhamdulillahi kathiiran tayyiban mubaarakan fiihi ghayra makfiyyin wala muwaddi'in wala mustaghnan anhu rabbanaa kon mu ngi noonee kon na loolu lu am am solo léegi nag xadiis bi kon ginnaaw bi ñu see tax mais ana ban la am ah ana ban lëkkaale la am ak suñu bunt bii di wax baabu tasmiya fi awwali walhamdu fi aaxiri ñu ne nag fii nag laal imaam di dooru ëddee beneen wàllu tarjama bi mooy ni tuddee bunt bi baabu tu buntu tasmiya tudd yàlla fi awwali yi ci ñaal beenam walhamdu xam di ak sant fii aaxiri ca jeexital ba léegi nag sant gi ci la dugg nii nag mu ngi ciy dóor a dugg li ñu romb yëpp da doon wax li jëm ci wàllu tudd turu yàlla ak ñi nga xam ne bu dee da ngay lekk tuddoo ko luy xew ak li nga xam ne bu ngeen nekkee mbooloo ñenn ñu tudd ko ñenn ñu tudduñu ko luy xew yooyu yëpp ginnaaw bi mu duggee ci lool traité li nga xam ne mooy lu njëkk li nag léegi nag mu daal di ñëw nag ci beneen wàll wi nga xamante ni te moom lay tëje mooy xadis bii ñuy ak xadis bi ci tegu ñoom ñëpp nag ñu commencé nag di wax li nga xam ne nag mooy sant gi alhamdu Euh, titre yi boo leen tuddee da ngaa war a am ci li nga xam ne ay hadith ak alquran la loolu mooy too mooy alquran ak hadith la mooy li nga xam ne mooy li composé li nga xam ne moo lamboo toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa anna bihim wa ja'ala al-jinaan al-'ulaa ma'waahum wa maskanahum amiin loolu looloo ko lamboo bu boobaa. woo tuddee tur dara da ngaa war a am xadis yu koy leeral moo tax al imaam an-Nawawi ñaari xadis yi def ci bunt bi muy indi la côté walhamdi fii axiri ak sant yàlla ginnaaw ba nga tuddee turu yàlla kese doyut waaw doo du du dangay naan ba doon tuddoon naa ko ah léegi ma pare c'est bon voilà ça suffit ah non c'est pas suffisant yeneen tubaab saa saa bu suffisant woon li gën mat lay def te kon doonu loon defee noonu kon nag mu ngi noonu mu ne kon dana wax lii kon loolu mooy lëkkaale bi kon nag fii lay indee beneen côté bi mooy walhamdi mu ne yonent bi alayhi salaam nag dafa newoon koo xamante ne nii ah, ida rafa'a ma'idatahu loolu day wane loolu imaam al-Ismaa'ili dafa solo hadis bi ci yoonu Waki' mu jaar ci ak sawr miñ la gis sànq miñ waxtaan mu jaar foofu da ne ka dafa newoon ida faragha min ta'aamihi wa rufi'at ma'idatuhu bu paree ci lekk moom yonent bay saa salaam mu yëkkati ndab lam doon lekke kon nag loolu mu dajale ñu xam ne kon loolu mooy euh, euh, euh, am ci beneen riwaay boo xam ne dane ida rufi'a ta'amuhu min bayni yaday bu ñu yëkkatee li mu doon lekk yëkkati ko fekk mu pare voilà kon nag mu ngi noonu te am na ci riwaay boo xam ne al imam kii abu umama dane allamani rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aqulu inda faraghi min at-ta'am wa raf'i al-ma'ida mu ne yonent bay saasaam moo ma xamal kon ñu xam ne non seulement gis na yonent bay saasaam doon ko def mais yonent bay saasaam ci boppam moo ko xamal te loolu ñu ciy xame ne kon mbir yi yemul rek ngay jàngale noonu rek waaye wala nit ñi gis ngay def waaye baax na léeg-léeg nga ne ah waaw wax leen ne leen diw lii la wala yéen diw bu lii xawee def leen lii wala bu ngeen lekk bu ngeen pare def leen nàngam kon nag mu ngi noonu le <laughs> ah, moom alayhi salaatu léegi mu ne kon euh, euh, bu masoon kon lekk ba pare ñu yëkkati ndab la danaan alhamdulillah waaw alhamdulillah mu ne mooy sant mboolem cant yi ñeel na laa yàlla kon alhamdulillah mboolem sant yi ñeel na yàlla hamdan cant goo xam ne nag kasiiran gu baree bari tayyiban gu teey waaw gu teey mubaarakan gu yàlla barkeel gu ñu barkeel fiihi ca cant googee ghayra makfiyin ah oh. nekkul loo xamante ne nii boroom xam-xam lañ cee wute waaw al imaam al haafiz ibn mi sharh bi mu ne al imaam ibn battal nee na al imaam ibn mu ne lii daal yenu naan ke ne ah, day jóge ci loo xam ne mooy buñ naan eh, mooy maanaa bi daal mooy ghayru mardudun alayhi in'am mooy yàlla daal ghayru mag ghayra makfiyin looy loo xam ne manuñu duñu manuñu di delloo mukk ay xéewal man da nekk jaam bu nekk dafa aajowoo boroomam tabaaraka wa ta'aala lu raw ni mu aajowoo nokki te mu xam ne bu ko borom bi seetaanoon tarfatal ayni dootut ne waaw wala takilna ila wala takilni ila nafsi tarfata ayni waaw la yonent way saa saam te ñaanam nga solo la waaw wala takilni ila nafsi par farfata ayni bu ma bàyyeeg saa bopp lu toll ni xebat bi waaw ndax buy am ngay aw waaw allahu akbar kon ghayra makfi mooy loo xam ne ghayra mardudin alayhi in'ama kenn du dolli yàlla li nga xam du delloo yàlla xéewalam bi moom qaliluhu laa yuqaalu lahu waaw lu ndawam mooy lim la jox nga jàpp nga gis ne li loolu kenn du la lii lu tuuti la waaw allahu akbar te bariwaana koo xam ne ci biti nii lim ko jox dafa néew ci bëtu ñun suñu bët yi nga xam ne bëtu profane la xamuñu tus waa ji yor ko ka ka ne ka am lu ne gàññi waa ji lim mën a réaliser ci lu néewam lii kële mënu koo réaliser parce lu tax kii dafa am barke te kay amalul barke te yonent bay saa saa waxoon na maa qalla wa kafa xayrun mimma kasura wa alha waaw ah, fay loolu waxoon nañ ko fi am na xadis buñ ko gisoon léegi dama lay bàyyi nga cherche ci biir ah yonent bay saa saa doon wax ne maa qalla gis nga li néew wa kafa doy nit ka doy ko doy ñamu nga xam ne yor leen dundal leen moom la yor moom la war loolu lu mu néew néew te mu doy leen xayrun moo gën mimma kasura li nga xam ne daa bari wa ëlha ba bari fëkk borom talaatatul talatul yàlla pourta ci compte yi moom koy non moom yi damay daw rek waaw talatoo jaamu yàlla julli julli ju jag defatoo ko booy julli yaa ngi xalaat hey magasin yi sonné sa sa sa téléphone yi di sonné fukki téléphone yaa ngi ko teg fu nekk buy sonné ha kii boo demee mooy magasin bi nekk kii Tilleen marché Tilleen beneen bi ah mooy ba nekk marché Castor xam naa mooy woote nangam ak nangam rus mbaabu gars yi ah sa waay marché bi andi na ko ba après waaye yi day sëlmal fekk xamul ndax est-ce que tari na Fatiha wala déet dara leeru ko ci. danaan daal bon bon je jàpp ne tari naa ko parce que bu ma xafee taxaw moom di julli moom loolu dama ko doon def kon tari naa ko foofu la ko julleen toll te lu tax parce que alhaakumu takaasur li leen fëkk mooy li nga xam ne mooy njëkkalante wal iyaazu billah loolu njëkk lu bari lu mel noonu baaxut waaw moo tax yeneen tubay saa saa am ne li néew ta doy moo tax bariwaane nit ñoo xam ne dañuy néew la borom bi jox leen loo xamante ne nii kenn du ko wax lu néew ci ku xam du ko xam du ne mukk lu jóge ci borom bi lu néew la waaye bëtuñu xamul dara dañ ne lu néew la voilà mais loolu noonu mu man cee jaamu yàlla loo xamante ne ki bari la manu waaw waaye nga gis ñoo xam ne doyluwuñu al qanaa gisoon nañ fi buntu qanaa doylu nga xamante ne li ñuy def mooy borom bi leen defal loo xam ne dooy na leen de mais dafa néew ci seen i bët ñuy ñuy lorñe di xool di scruter ah, li nekk ci ñeneen waaw te yonent way saa saa waxoon na waxoon nañu izhad fii ma inda an-nas fii ma inda an-nas yuhibbuka an-nas waaw yuhibbuka boo dëttoo li nekk ci loxoy nit ñi détache-toi de ce qui est entre les mains des gens tu auras leur amour waaw ndax nit moom boo fi nekkee di ko laaj lu bari day mer dootul kontaan di la daw woono oh saway nanga alors que alors que boo ko bàyyee waaw door ko soxore doog ko soxore mukk doog ko soxore mukk waaye nag yow tamit du tax nga euh, naan du la tax a naan tuuti quoi du la jaax nga jaay sa diine sa ngor yàlla tere sa diine walla iyaazu billaah léegi nga gis ñoo xamante ne borom leen defal lu leen doy ah, mais ñu xeeb ko di seet leneen waaw di seet lu bari ba borom bi nag ah ci maarutee mu seetaan leen ñu nekk ci lu bari loolee talatuñ jaamu yàlla waaw xadiisu Muawiya ibn Muawiya boobu nga xam ne dara wéru ci <laughs> taxawoon nañ ci ci baax ci siira bi ah waaw wérut moo tax imam ibn Abdul lii moom de toute façon ci wàllu fiqh moom baaxul du xadiis yu wér waaye nag bu dee ay kii ngir euh, <laughs> ah, euh, waaraateeg yooyu waaw ah, mooy waa ñu woon dara saaba bañ ne woon Muawiya ibn Muawiya kene ah, euh, radiyallahu anhu walla mooy bi nga xamante ne nii moom daa amul woon lu bari di ñaan suñu borom di ñaan yonent bay saa saa di ñaan yàlla di wax yonent bay saa saa mu ñaanal ko moom lu bari yonent saa saa naan ko ah Muawiya te ngaa jàpp ci lii rek. waaw ya ibnu Muawiya te ngaa jàpp ci lii muy kii rek naan daa bëgg am ba yonent bay saa saa ah ñaanal ko mu am mujj dootul mu jëw gëréem juróom ji di yokk di yokk di yokk ba sawaay doonu loon gëj ci jàkka ji kenn waxtu yi léegi day am yu ko ciy raw léegi ba affaire yi baree mu bari mu jóge Medina dem ci àll bi waaw léegi dootul mën cee jullitu loolu ajjuma ba ajjuma jekki-jekki ajjuma ba ajjuma yooyu sax mënatu ko ba ñuy joxe zakat jotee eh, saa yi bi kiy dajale zakat yi ñëw ah wax ko ne ko yonent bay saa saa ma ko yebal mu naan ah man de xaw ma lu lii mooy lan waaw ne ko demal bu ma ñëwee demal seet ñeneen ñi ma xalaat ci ba naka noonu la def ba joxewul dara ba mooy loolu de façon dëgërul xadis boobu <laughs> yàggoon nañ ci ci siira bi <laughs> mooy bañ naan yonent bay saa saa daa nekk tabu doon julli doon julli benn néew ah eh? non mais en tout cas loolu dëgërul waaw léegi mooy par exemple loolu mais ci wàllu kii mooy loolu dëgg la mooy ci wàllu mooy ku mel noonu euh, da ngay gis da koy gis yoo xam ne ni borom leen defal leen nañu xeet ko wala magasin bi mu am fii euh, ci Caaroy gaar doy ko au lieu mu gis nit ñi di tukki rek waaw Europe Europe Europe Italie itali itali moodu moodu moodu faatu faatu ji faatu faatu ji rek mu ne day faatu faatu ji waaw di moodu moodu ji daal di dem bàyyi fi loo xam ne ndax amoon na kii bu conforté bu confortable waaw fii moom wax dëgg yàlla moon na magasin boo xamante ne nii da doon dox mu yor ko ci marché bi ñëpp xam ne ko ko muy jaay ay fruits ki légumes wala di jaay ay ñoomin kamaate wala di jaay ñoomin poobar ak yi jëm ci yooyee affaire yi di dox ñoomin jimbo ñoomin ñàng nga gaayooy ak soble yeeg lépp bu dox ak carotte yeeg ñoomin naweeg ñoomin batañ feek ñoomin pataas waaye sa waay mu gis gars yi di dem Europe di tabax di kii di nangam te moom am nag loo xam ne mu ngi ciy am moom gars yi nekk fii ci condition am ci réew mi bokk na ci ñi nga xam ne euh, baax la nañu ah, classe moyenne mais mu xeet ko dem dugg ci mbëkk mi wala feneen li jën ay mbiram ba dem Italie nekk fa sans papier waaw nekk fa sans papier affaire yi métti walla en France gars léegi dañuy tëj seen kii mbir yi méttee méttee méttee métti ba day day day bëggaat sax ku ma tegoon ci avion delloo ma ma sant la <laughs> waaw waaw loolu yëpp mooy eh, nit ki da ngay doylu alqanaa waxuñu la boo nee ci benn position nga gis loo xam ne man ngaa am lu ëpp loolu te lépp te yàlla tax te loo xam ne ngir gën kii sa confortable c'est que bu ko def waxuñ la loolu waaw ah. non mais dañ la bëgg a wax mooy nekk loo xam ne loolu moo lay yitteel ba nga fàtte li am solo c'est ça muy jaamu sa boroom te xam ne foo ci nekk ci façon liggéey yooyu nga xam ne sa boroom nag mooy sa bu solo waaw sa xol sa boroom la war a jublu voilà loolu euh, mooy li am solo kon yonent bi saa saam kon lii al imaam ibnu Battaal ghayra makfiyin ci la ñu ne kon al imaam ibnu Battaal mooy li nga xam ne mooy mu ne mooy manuñoo c'est impossible jaam manul dafa en dafa lot di delloo. li nga xam ne mooy xéewalu yàlla yim koy defal mooy ghayra makfiyin allahu akbar mu ne waaye it yenu na wax ji day yenu ba léegi al imaam ibn Battal ay ah, day yenu këne moom këne yàlla tabaaraka wa taala du chargé jaam yi wërsëg gi mu leen di wërsëgal ah, kenn manu leen a doy ko dut seen borom ghayra makfiyin waaw mooy ne borom bi ñun ñu ngi lay sant sant gu bari gu teey goo xam ne goo def bu am barke la boo xam ne sant la goo xam ne xayra mag fi yéen mooy yow borom bi tabaaraka wa taala manuñoo doyloo ci yow c'est impossible waaw say xéewal manuñoo doyloo ci moom c'est impossible say sa wërsëg amul benn jaam benn mbindeef boo xam ne man na ne man garaawul comme ni ñu ko waxee sànq bon je peux en passer c'est pas grave ah non non non waaw ndax en dehors de yàlla kan moo lay kan moo la mën a yor amul kan moo tax boo demee li nga xam ne yàllaa ko yor nga bëgg di ko laaj jàmm loolu bokk na ci kan na soo ko grand ngati ko kon mu ne al imam al hafiz mu ne kanta al imam ibn tiin nee na ay ghayra muhtajin ila ahad ghayra makfiyin mooy que ne ñun soxlawuñ amuñu soxla ah mooy borom bi tabaaraka wa taala boog soxlawul kenn moo leen di wërsëgal te ghayra muhtajin ila ahad soxlaalul kenn lakinnahu waaye moom borom bi huwa alladhi yut'imu ibadahu wa yakfihim moo ki nga xam ne mooy leel jaamam yi te moo leen di doyal moo leen moo doy ci ñoom waaw waaw moo tax allahu daal moo ñu doy hasbunallah wa ni'mal wakil waaw hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal mawla wa ni'man nasir allah hasbunallah mooy borom bi moo ñu doy de hasbuna doy nañu allahu yàlla tabaraka wa taala wa ni'ma askay wa ni'ma aka baax alwakil ki ñu wàkkirlu moom rek ñu doy waaw mooy leen di leel di leen nandal te mooy ci leen doy budul woon moom ñépp sànku waaw waaw loo lii nag waxu alxataabi la te imaam alxataabi rahimahullah eh, al imaam al qazzaz mu ne wa qaala al qazzaz maanaam mooy ana ghayru muktafin bi nafsi an kifayati waaw man moom doyloowu ma sama sama bopp sama bakkan man ci sama bopp manuma satisfaire sama bakkan sans yàlla mukk manu la nekk loolu mooy la lii leen rek la mooy laa hawla wala quwwata illa billah aw ma pexe xam nga léeg-léeg ki ñàkk man na ñàkk dara waaye ci ay pexe mu am ko waaye borom kattan jàpp nañ ne ku am kattan day am mbir mi day kee ndax am na kattanu def ko waaye ma ne ñaar yooyu yëpp ngay dàqal sa bopp la hawla wala quwwata illa billah nastabri'u bi xaw bi bi bi bi hawlina wa quwwatina al-maz'uma <laughs> waaw ilaa hawlillahi wa quwwatihi tabaraka wa ta'ala loolu mooy dëgg dañoo war dañ ba set wecc ci suñu naan dañoo ami pexe ki am lu man kattan yi nga xam ne dañ koo njort kese ndax amul du réalité de waaw te doyloo li nga xam ne mooy bu yàlla te doyloo bu yàlla te doyloo bu yàlla voilà kon nag mu ngi noonu hein mu ne kon euh, mbir mii lenn la mooy man sama bakkan manuma koo satisfaire en dehors de yàlla man da nekk man da nekk mu ne kantaal imaam ad-Daawudi rahimahullah ah mu ne mooy manumaa doyloo manumaa doyal min fadlillahi wa ni'mati ci ngëneelu yàlla ak xéewalu yàlla al imam ibn Tin imam al hafiz ibn Hajar mu ne wa qala ibn Tin wa qawlu al-Khattabi awla waxu al-Khattabi bële lan mooy waxu al-Khattabi rahimahullah wax nañ la ko sànq mooy bimu ne mooy borom bi xayra makfiyin soxlawlul benn jaam waaye mooy ki nga xam ne moo leen di dundal di leen yor mooy alqayyum qayyumu samawati wal ard soxlaalu leen dara soxlaalu leen dara waaw te mooy ki leen taxaw waaw loolu mooy xayra makfiyin mu ne loolu moo la wax Xattaabi boobu al imam rahimahullah mooy daal li nga xam ne mooy li gën a yeey waaw waaye yii yépp mën na cee dugg yii yépp parce que am na yoo xam ne mag fi yin bi day dellu ci dañ koo delloo ci yàlla moo tax wax yi ñu jóge waaw nga gis yàlla moom manuñoo doyloo ci ay mbiram yàlla doyloo na soxlaalul mag fi yin an mooy soxlaalul benn jaam dara ta moo leen di dundal waaye am ñu ne non boolu mooy ci bool bi la lekk ga la jëm waaw ca lekk ga la jëm de waaw te loolu wax ji di yenu la am ñu ne lil hamdi la mooy sant ga soxla mooy loolu lañ manula sant la moom manuñu ko manuñu ko manuñu ko manuñu ci passé daal waaw kanta al imam ibrahim al harbi yi mu ne non damir bi ci lekk gi nga doon wax tànk boobu la moom moo wax loolu mooy makfiyin mu ne maana maqlubun min al ijfa wa huwa al qalb ghayra annahu la yakfi al ina li istighna lil istighna an mu ne makfiyin mooy maana maqlub bi maana maqlubun mooy loo xam ne el ifa mooy loo xam ne mooy manuñu la nekk ca bool ba mel ni ñun soxlawuñ ko këpp ko déedéet déedéet <laughs> ñun li nga fay kéewul manuñu jot rek yàlla waaw waaw kon mu ngi noonu daal eh, eh, wallahu taala kon ghayra wala mustaghnan anhu manuñoo doyloo ci suñu borom wëllif ko leneen jënd ko leneen loolu manu la nekk loolu manu la nekk loolu manu la nekk loolu manu la nekk jaam antumul yaa ayyuhan nas yaa ayyuhan nas yaa ayyuhan nas antumul fuqara ila allah wallahu huwal ghaniyyul hamid waaw yéen nit ñi yéen ñépp yéen a aajowoo seen borom seen boroom nag mooy ki nga xam ne moo doylu te moo sant boppam te mooy ki sant waaw waaw kon nag mu ngi noonee kon uh, gayra wala mustaghnan an te tamit sa xéewal gi ñuy xéewale manuñ cee doyloo waaw parce que dañu cee njatt alqahar daa njatt jaam bu nekk saa su ne muy dellu ci yàlla neex na ko naqarewu ko ci wàllu am amam wàllu lekkam xatta wàllu yaakaaram ci yàlla la ko jëme moo tax nga dégg ñi la gën a nekk ate bu affaire yi di ñàng lambaay di ñàng ñu naan bu dee anglais mu ne my god waaw bu dee français ni mu njoo bu dee gérer mu ne rog <laughs> mais yéen rog jooju mais rog am na après ci colis nga rog yàlla yàlla ngeen naan rog wala rog moom Eh, yéen seen gi ngeen ko santale moom loolu amul ah loolu kenn du ko wax yàlla amul sant bu dee ne euh, affaire làng la yàlla ñii naan allah wolof naan yàlla yéen ngeen naan rok dara laa ci xamul daal géréer moom dégguma ci dara am naa bay bu ñu noppee nga daal di may leeral waaw ñeneen di wax la ñii naan jë ñii naan god voilà loolu bu dee rog loolu la nee nag bul wax seen de voilà loolu euh, pas-pas bu baax du wax loolu voilà ak ay maam yàlla loolu kenn du ko wax voilà loolu moom euh, <laughs> loolu du wax ju baax du wax ju jub wal iyaadu billah kon al imaamu al xaafidu an-Nawawi xadis bii leen di muy xadis boo xamante ne nii bu rëy la boo xam ne benn façon ba ngi boo xam ne nit ki bu lekkee ba pare loo xam ne mën na koo wax léegi benn façon wa gi nit ki jàpp moo nañ ko mokkal jàpp ko bu ñu lekkee ba pare di ko wax ah? alhamdulillahi hamdan kasiiran tayyiban mubaarakan fiihi ghayra makfiyyin wala mustaghnan anhu rabbanaa waaw rabbanaa sunu boroom aywa nañ na alhamdulillahi hamdan kasiiran tayyiban mubaarakan fiihi ghayra makfiyyin wala mustaghnan anhu rabbana ñetteel alhamdulillahi hamdan kasiiran tayyiban mubaarakan fiihi ghayra makfiyyin wala mustaghnan anhu rabbana benn ngoog léegi nag al imaam an-Nawawi di ñu indil ba léegi léegi deuxième façon boo xam ne beneen façon ñaan la boo xam ne man naa ñëw ci mooy bu tukkee ci xayru euh, euh, al-bashar alayhi salaatu wassalaam te mu lëkkaaleeg bunt bi walhamdi tudd tur yàlla booy tàmbale waaye walhamdi fi aaxiri kon al imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala